أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا خيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا wa inna lajaa'iluuna maa alayhaa sa'iidan juudaa. sadaqa Allaahul aziim. sadaqa Allaahul aziim. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin. wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin.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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci al jaami' as-sahih bu amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ginnaaw bi nga xamante ne imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi na kitaabu bad'ul wahyi ak kitaabul iman ak kitaabul ilmi yooyu yëpp mu ci ubbee téere bi di leeral yi nga xamante ne ñoom la nit ki war a soobu laata muy dugg ci yeneen fànn xam-xam yi gisoon nañ ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllu laab mu indi ci kitaabul wudu ak kitaabul ghusl ak kitaabul hayd ak ginnaaw loolu yëpp nag daf ko indi woon ngir ba mbëstale ko julli ak li nga xamante ne moom mooy yi ci aju mu daal di indi li nga xamante ne moom mooy ginnaaw gi mu indi ci kitaabu salaat ak kitaabu mawaaqiitu salaat ak kitaabul azaan yooyu yëpp mu leeral ci mboolem li liy loo ci wàllu julli <coughs> ak wàllu imaama ak mboolem shurut yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci ngir julli ak yi nga xamante ne yoo noonu lañ koy defee ak li nga xamante ne moom moo koy yëwénal ak li nga xamante ne moom moo koy yàq ak yi nga xamante ne moom lañ ci sopp ak yi nga xamante ne moom lañ ci sib yooyu yëpp mu leeralal ko maanaam ci bu ci téere ginnaaw gi nag mu daal di indi ay téere yoo xamante ne dafa aju ci wàllu julli ak maanaam ay mbir yoo xamante ne dafa jagoo ci ay spécificité ci yenn mbir yi ci julli ak yenn xeetu julli di mu daal di ci indi bu njëkk bi mu indi ci kitaabul jumaa <coughs> nga xamante ne ci wàllu jumaa la doon am beneen bi ci des mu daal di ciy teg kitaabu salaatul xawfi maanaam loolu moom mooy su fekkente ne dafa am ay maanaam musiba yoo xam ne dafa am wala boog mu nekk ak ragal akub tiit wala jaaxle goo xamante ne dafa xew naka noonu mu daal di indi kitaabul iidayni ngir julli yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci ñaari bisu iid yi ak li xamante ne moom mooy mboolem acte yi wërwërloo ci bis ci ci yi nga xam ne dañ koo sopp ak yi nga xamante ne dañ ko war a def bu fekkente ne iid dafa jot ginnaaw gi mu indi kitaabul witri maanaam di ci wax ci jullig witar ak lii wërwërloo ci yooyu la mbir naka noonu ginnaaw gi indi na kitaabul istisqa maanaam ci di wax wàllu baaw naan maanaam ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy wërwërloo ak yi nga xamante ne noonu lañ koy defee ak julli yi nga xamante ne moom moo ci am naka noonu indi na kitaabul kusuuf mu daal di ci wax ci kusuuf maanaam moom mooy bu ñu jàppee jant bi naka noonu mu att indi ci wax yoo xamante ne day loo te tamit bu ñu jàppee weer wi ak mbooleem mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo yelloo ci ñu def ko ginnaaw sax julli yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ne ak wor liy loo ci yooyu ginnaaw ba suñu ñetti jotaay yi weesu gisoon nañ ci kitaabu sujuudul qur'aan muy abwaabu sujuudul Qur'aan maanaam di wax ci wàllu sujuud yi nga xamante ne moom la ñuy sujuudal Alqur'aan muy nekk fukki ak juróom yoo xamante ne gisagum nañ leen walillahi alhamdu wal minna ñuy tolloog rakka yi nga xamante ne ñoom ñooy am ci bés bi ci borom ci suñu borom subhaanahu wa ta'ala def ko muy farata ci ñun léegi nag ñu war a dugg ci beneen eh, téere boo xamante ne <coughs> kitaabu taqriirus salaa la maanaam li nga xamante ne nag moom moo ëpp ci nu saxi dañuy bind abwaabu taqsiru salaa comme li nga xamante ne noonu la nekkee riwaayat bu euh, euh, euh, al imam waqt ak naka noonu al imam al mustamli rahmatullah alayhima ñoom li nga xamante ne moom moo nekk ci moom mooy ne abwaabu taqsiru salaa waaye li nga xamante ne tamit moom moo naka naka noonu li nga xamante ne moom mooy ci seen riwaayat yi bismillahir rahmanir rahim bi ñoom amu ci waaye ci riwaayat Karima ak al-Afili ñoom am na bismillahir rahmanir rahim bi comme ñoom ni ñu solowee Sahih imam al-Bukhari am na nag ci nusax yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am moom mooy kitaabu taqsir rek moo ci nekk wala bokk ci yeneen ni mooy kitaabu taqsiru salaa loolu <coughs> moom mooy li nga xamante ne moom ñëw na ci e, ci wàllu googu muy kitaabu téere bi nga xamante ne taqsiru moom mooy wàcc maanaam taqsir mi ngi jóge ci qasara bi tekki wàññi bi nga xamante ne al daq al al qasr moom mooy loo xamante ne dafa euh, dafa wàññeeku wala boog qasirun mooy loo xamante ne lu wàññeeku la mooy qasirun qassara yuqassiru taqsiran maanaam loolu dañ koy wax naka noonu dañuy wax qasara maanaam loolu ñaar yëpp te dinañ ko wax maanaam di wax ne wàññi nañ maanaam wàññeeku na loolu nag li nga xamante ne moom la ci jublu kon moom mooy wàññi gi nga xamante ne moom la ñuy wàññi julli euh, mooy taqsiru salaa maanaam wàññi bi nga xamante ne moom la ñuy wàññi julli su fekkente ne julli yooyu ñeenti maanaam ñeenti rakka am ndax ngi boolem boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne julli kenn du ko wàññi su fekkente ne julli gi ñaari rakka am wala boog ñetti rakka ci kaw loolu mboolem boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne julli yi nga xamante ne moom la ñuy wàññi moom mooy julli julli tisbaar ak julli takkusaan ak julli gée yooyu la ñuy jël ñaari rakka yi nga xamante ne ñoom ñooy ñaari rakka yu njëkk yi yooyu la def yeneen ñaar yi ci des yooyu du boobaa kenn du ko def naka noonu kenn mënul te julli masalan ne damay wàññi sama ay julli daal taamu ñaari rakka yu mujj yi daal di koy julli lool tamit du mën ne li nga xamante ne kom moom mooy jàpp ne moom mooy ñaari rakka yu njëkk yi yooyu ngay def. te loolu nag sunna la goo xamante ne dafa sax ci alquraanul karim naka noon noonu la saxee ci sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamante ne moom la saxee ci alqur'an mooy ni borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di wax ci suuratu nisaa bi mu naan wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru mi naan ni nga xamante ne su fekkente ne eh, da ngeen di sa dóor ci kaw suuf si maanaam di xotti suuf di ci dox fa idha darabtum fil ardi mu ne falaysa alaykum du amul lu aay ci yéen maanaam nekkul loo xamante ne lu aay ci yéen mooy junahun lu aay an taqsuru min as-salaati ci ngeen wàññi julli gi waa in xiftum su dee ragal ngeen an yaftinakum ci mu fitnaal leen alladina gaa yi nga xamante ne kafaru no wedde maanaam kon ñi ngi dañoo maanaam ay yéeféer lañ kon loolu maanaam li nga xamante ne nag loolu moom la ci tegoon gisoon nañu xadiis bi nga xamante ne moom la Ya'la ibnu Umayya doon laajoon Seydina Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu di ko wax naan ko waaw julli gi de Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Alquraan dafa wax ne in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ma lana nuqassiru wa qad aminna lan moo tax kon ñuy daal di wàññi li nga xamante ne moom mooy julli gi te fekk ñun ñu ngi ci kóolu te yenente bi sal mu ne mu ne ko laaj naa ko sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi e, wa sallam an zalik maanaam laaj naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne moom e, nga ma laaj mu ne fa qaala sadaqatun sadaq tasaddaqa allahu biha faqbaluha sarax la boo xamante ne moom yenente bi sallallahu alayhi moom borom bi subhaanahu wa taala bur yàlla moom moo ko sadaqatan tasaddaqa allahu biha alay biha alaykum faqbalu sadaqata maanaam kon sadaqa la boo xamante ne yeneen borom bi subha buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom moo ko sarax kon na ngeen nangu sarax buur yàlla subhaanahu wa kon loolu dafa nekk loo xamante ne lu koy saxal la amma li nga xamante ne moom la sayyidna Ali karramallahu wajhahu wax moom mooy dafa li nga xamante ne moom moo njëkk a ci aaya bi mooy wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah bi nga xamante ne loolu moom moo njëkk am li nga xamante ne nag euh, ginnaaw ga ci la leneen daal di ñëwee maanaam mooy après bi nga xamante ne na ci xare yi tàmbale ci la alquran yeggale aaya boobu daal di in xiftum an yaftinakum alladhina kafaru su fekkente ne ragal ngeen ne yéefir yi dañ leen di fitnaal loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy li bokk na ci li nga xam ne daf koy leeral beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ koy gis te loolu dinañ ko gis ci hadith euh, yu sayyidina Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala bi mu naan sahibtu an-nabiyya sallallahu alayhi wa fa kaana la yazilu fi safari ala rak'atayn wa Abu Bakar wa Omar wa Usman eh, kadhalik maanaam mu ne naka la mu ne kon ànd na ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tukki doonul woon yokku ci buy tukki mu julli ñaari rakka naka noonu Seydina Abu Bakar bu ma ànd ba ànd na moom tukki noonu la noonu la doon def Seydina Omar ak Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñëpp noonu lañu doon def naka noonu tamit bi nga xamante ne moom mooy hadith bi nekk ci. Euh, bi imam at-Tahawi solo rahimahullahu taala naka noonu mi ngi ci sunan imam Abu Dawud rahimahullahu taala nga xamante ne dafa julli euh, bi mu jiitee waa Makka ñaari rakka la julli ba pare daal di wax atimmu salaatakum yaa yaa ahla Makka atimmu salaatakum fa inna qawmun safar maanaam e yéen ñi nga xamante ne yéenay waa Makka na ngeen mottali seen julli gi ndax ñun ay nit lañ ñoo xamante ne dañoo tukki naka noonu loolu la nekke tamit maanaam loolu kon moom mooy bu ñu xoolee ci alquraanul karim ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallama sax na ne moom daf ko daan def moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf daan wàññi li nga xamante ne moom mooy ay jullim su fekkente ne dafa tukki te loolu noonu ijmaa la ci boroom xam-xam yu rahimahumullah am maa nag li nga xamante ne ñoom ñoo ci wërwërloo yooyu la ñu wute waaye jëm ñu wàññi bi nga xamante ne moom la ñuy wàññi julli su fekkente ne dañuy tukki loolu dafa nekk loo xamante ne dafa sax ci kaw loolu mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci naka noonu tey bu fekkente ne tamit euh, waaye nag loolu tukki moom mooy li nga xamante ne moom mooy sabab bi naka noonu nag am na ñoo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ndax basalan ndax maanaam tukki maanaam at ci jëmmi boppam maanaam dafay waral ñu war a wàññi julli gi comme masalan bu fekkente ne dañoo nekk ca Minan wala ca Arafa maanaam ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk waa Makka ñoom dañuy wàññi seen julli waa wala déet donte ñoom ci li nga xamante ne moom mooy ci seen maanaam li muy seen tukki <coughs> sorewut <coughs> bu boobaa ñu jàpp ne aj bi moo ko waral comme ni ko fuqaha maliki di waxe rahmatullah alayhim waaye loolu borom xam-xam yi wuute nañ ci ñoom comme ni maanaam yeneen borom ngir yeneen ngir yi lañ lañ ci namm wuute nañ ci ñoom te loolu daañ ko gën a gis insha allahu taala buñ ci jegtee beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo aju ci wàllu wàññi googu noonu moom mooy ne ñoom borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci ne maanaam nit ki wala maanaam wuute nañ ci ni maanaam degré yi nga xam ne ci lañ war a wàññee yooyu ak li nga xamante ne moom mooy jamono ji ñu war a wàññi ak naka lañ koy war a wàññee maanaam maanaam ban jamono lañ koy wàññi ak yooyu yëpp wuute nañ fii nga xamante ne moom mooy ci mbambastelu téere bi li nga xamante ne moom lañ ci war a gis moom mooy benn masala boo xamante ne maanaam dafa central moom mooy ne ñoom ginnaaw bi ñu dëppoo ci ne wàññi gi sun maanaam lu ñu yoonal la maanaam sunna la ci liñ ci nam mooy mashruu maanaam lu ñu yoonal la wuute nañ nag ci ana naka lañ koy maanaam lan ban degré la am maanaam ban degré yoonal la am ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa u maaliki yi ak shaafi'i yi ak xanaa xanaabila yi rahmatullah alayhim wala boog fuqaha xanafiya yi ak maaliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne dafa nekk loo xamante ne dafa ko maanaam loo xam ne matlub la maanaam lu ñu sàkku la ci nit ki war ko def masalan tey bu fekkente ne nit ki dafa tukki maanaam mu war a jull mu war a wàññi ay julleem dafa nekk lu ñu sàkku ci moom waaye nag ñoom fi ñu wuutee mu muy niveau sàkku gi bu fekkente ne fuqaha hanafiyyi la rahmatullah alayhim ñoom waajib lañ ko teg maanaam ñoom dañoo jàpp ne dafa nekk loo xam ne dafa war maanaam ci anam goo xamante ne nit ki bu ko deful du am bàkkaar waaye nag naka loolu du ci du sa loolu mënta sabab mu dugg sa wara waaye nag dana ko xañ ramu yenente bi sa yawmal qiyaamati sallallahu alayhi wa sallam maanaam te loolu maanam daanaka maanaam loolu soriwul ak dem sawara de maanaam lu la xam ne ram mu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ñoom loolu lañ coo jàppe beneen bi ci de moom mooy ki nga xamante ne dafa jàpp ne wàññi googu ñu koy wàññi nekkut lu war kooku tamit duñ jàpp ne ab yéefir la maanaam loolu ñoom kon loolu moom mooy dayo bi nga xamante ne moom la am ci fuqaha u hanafi rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki ñoom dañoo jàpp ne sunnatul muakkada la maanaam sunna la boo xamante ne dañ koo feddali te it képp koo xamante ne da nga koo bàyyi bàyyi nga li nga xamante ne moom la ñuy sàkku comme ni nga xamante ne noonu lañu bëggee boo bu bu ayit jotee nga dem julli ji tabaski ak korite ni ñu bëggee bu witar maanaam nga di ko julli loolu la ñu bëggee boo demee nga tukki tamit nga wàññi julli ji waaye loolu tamit dañ koo tënk ci ay charte yoo xamante ne danañu ko gis insha allahu taala ci biir téere bi beneen mbir bi nga xam ñeneen ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci waa fuqaha mazahibul arbaa moom mooy fuqaha wa shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom dafa nekk loo xamante ne dafa dagan ci ñoom waaye nag dañ koo sopp maanaam nekk na loo xamante ne dafa dagan waaye dagan gi mu dagan dañ ko dañ koo dañ koo sopp rek waaye yëggul ci niveau bi nga xam ne foofu la ko Maliki yi teg waxuma la nag fa nga xamante ne foofu la ko Hanafi yi teg waaye ñoom dañoo jàpp ne nag def ko dafa nekk loo xamante ne dafa sopp te maanaam def ko mu gën dañ koo def waaye loolu itam dañ ko wutal tënk masalan tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne dañ koo sopp sopp gi mi ngi yegg ci nit ki bu fekkente ne yegg na ci ñaari maanaam eh, eh, ci ñetteelu marxala bi maanaam bu fekkente ne ngir ne ñoom dañoo wax ne ñetti maanaam eh, ñetti marxala moom mooy li nga xamante ne <coughs> te marxala ci ñoom moom mooy su fekkente ne maanaam mooy mooy juróom-ñetti farsax juróom-ñetti farsax te farsax bu nekk ñetti maayil la te ma bu nekk 1 virgule 600. neuf kilomètres maanaam kon nga gis ne euh, ñoom ñetti marxala yi euh, daanaka day daal di maanaam ñaari marxala yi plutôt day daal di nekk vingt quatre maanaam vingt vingt quatre euh, maanaam bu boobaa dañ koy multiplier par trois miles bu bo voilà maanaam ci gàttal daal maanaam tënk bu boo ko ci toppee maanaam di nga yegg su ma juma ay cent cent et kilomètres wala yu mel noonu maanaam fii yëggoo niveau boobu maanaam niveau boobu à partir de niveau boobu ci ngay mën a tukkee ci ngay mën a wàññee ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy euh, wala boog euh, ñaari marxale hankay moom mooy 77 kon maanaam bu boobaa comme huit fa huit euh, kii la far sax la maanaam te maanaam ci ngay waa loolu la maanaam kon ñoom ak jumhur maanaam moom mooy Shafi Maliki ak Shafi'i ak xanaa Hanabila rahmatullah alayhim ñoom ñooy nuroo ci côté boobu maanaam ndax Shafi'i ak ma Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom tamit eh, ñoom ñaari maanaam eh, ñoom ñaar ñeen fukk ak juróom-ñett eh, lañ ci lañ ko teg maanaam ñeen fukk ak juróom-ñett maayil maanaam mu nekk fukki mm, farsax ak juróom-benn maanaam seize farsax maanaam ñoom ci lañ koy teg muy quarante-huit maayil bu boobaa mu nekk soixante-dix-sept Euh, virgule deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq kilomètres maanaam kon loolu moom mooy exact bi maanaam mooy mais nag bu wàññeeku tuuti maanaam loolu la wàññeeku goo xam ne taxu ko leer garaawul waaye ci Shafi'i rahmatullah alayhi su wàññeekoo wàññeeku goo xamante ne day tolloog maa maanaam ay ñetti maayal jëm kaw bu boobaa dañ koy daal di mën a compter waale daa naan ah loolu nag mat naa bàyyi xel maanaam mais ñoom ci gàttal daal bu fekkente ne euh, marxala bu ne comme gis nañ ko huit farsax la ñoom dañoo jàpp ne su fekkente ne ba jub ba ba booba ba ci ñaari marxala yi garawul mën nañ ko buñ ko wàññee amul problème maanaam day dagan kese ñu wàññi ko mais à partir de ñetteelu mm, euh, marxala bi ñetteel bi ci lay nekk loo xamante ne lu ñu lu ñu sopp la nga wàññi ko maanaam wàññi gi foofu day gën ñàkk wàññi gi waaye ba mu def tamit mu nekk koo xamante ne masalan Euh, da koy tukki tout temps maanaam koo xamante ne tout le temps day tukki comme par exemple ki nga xamante ne day yor day day day day day yéeg ci oto maanaam mooy ñi dawal oto tout le temps di wër mm-hmm. voilà ñooñu noonu wala boog ñi nga xam ne dañuy nekk ci géej gi ànd ak seen waa kër maanaam tout le temps ñuy wër <coughs> kooku sax <coughs> tamit mais bu fekkente ne day tukki parce que ñoom tukki il faut ñu bàyyi xel benn mbir ci tukki mm-hmm. mboolem boroom xam-xam yi rahmatullah dëppoo nañ ci kii dem tout le temps kooku bu tukkiwul maanaam ki nga xamante ne day dem te xamul fi mu jëm maanaam tukki balaa moo nit ki mu mën a xam ne mi ngi tukki il faut mu xam fi mu jëm maanaam tey par exemple boo newoon tey ah man de damay doxantu damay dem fii nga dem ba foofu daal di jëlaat sa oto demaat nga demaat ba foofu daal di jëlaat sa oto doxaat beneen soxla jëlaat sa oto dem doxaat beneen soxla te amuloo benn destination maanaam bu boobaa boo wëroon adduna bi yëpp tukki da ngay batal maanaam ki nga xamante ne moom mooy maanaam il faut que ci départ bi nga yéenee ne da ngay tukki maanaam mu am foo départ ne léegi maa ngi tukki maanaam maa ngi dem destination sàngam maanaam loolu faw mu leer ba pare loolu nag eh, kon bu ñu xoolee kon ñoom Shafi'i rahmatullah dañ koo tënk ci loolu comme Hanabila yi rahmatullah alayhi maanaam ñoom dañ ne bu fekkee Shafi'i dañ ne bu fekkente nit ki noonu la maanaam day wër maanaam day tukki gaa mais ci tukki la dëkk maanaam comme les gens du voyage wala ñi nga xamante ne dañuy dawal oto lu bari ñooñu noonu ñu matal moo gën ci ñoom ndax xanaa ñu lu tax ñu ne parce que dañoo bëgg a jénn ci wuute gi ngir ne xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne kooku dafa war a ah, dafa war a matal kon loolu moom mooy li nga xamante ne foofu la ñu euh, wuute ci seeni euh, mazahib ak seen ay gis-gis amma ñeneen ñi ci des nag maanaam noonu lañ ko gisee comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne bismillahi irrahmani irrahim bismillahi turu yàlla arrahman <coughs> leen tàmbale arrahman bi aji fees del yërmande arrahim mooy ki nga xam ne moom moo yaatu yërmande maanaam euh, buntu bi wala boog téere bi di euh, kitaabu taqsir salat wala abwaabu taqsir salat wala kitaabu taqsir téere bii nii maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala buntu yim ci indi yëpp day wërwërloo rek ci ni nga xamante ne moom mooy wàññi julli ak naka lañ koy defee ak yi nga xam ne ñoom ñoo ci wërwërloo ñaareel bi ci des mooy ana fan lañ ko mën a wàññee ak naka lañ koy wàññee ñetteel bi ci def moom mooy euh, ki nga xamante ne euh, dafay dafay julli maanaam dafay dafay dafay dajale maanaam du wax ne ci tamit maanaam mbiru ki ci dajale maanaam kon jàngale na mbiru ki nga xamante ne moom mooy wàññi waaye du lemut ci loolu am na beneen objectif bu mu ci am moom mooy comme que mbir yi moom ak tukki dañoo jege wantoo maanaam te tukki day sababal ak waa ak ak boole itam mu jàngale ci ci li aju tamit ci wàllu boole julli naka noonu ay bo def de ci ci li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu wàññi gi nga xam ne moom lay wàññi ngir nu sukki maanaam ngir jaamu yàlla dañuy jaamu yàlla ci ak loolu muy beneen beneen bi ci def moom mooy jàngale na ci li nga xamante ne moom moo aju ci ki nga xamante ne dafay naafila ak yan maanaam naafila mbir yiñ ko may ci naafila maanaam comme day wax ci wàllu wàññi rek mu daal di indaale jàngale li aju ci wàllu kuy naafila lan lan ko may ci naafila maanaam nga xamante ne dañ koy alléger dañ koy wàññil condition yi nga xam ne moom lañ koy teg su doon julli julli farata maanaam kon ñeenti mbir yi mooy yi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari yi wër-wërloo ci mbir yooyu yooyu la indi ci téere bi ngir jàngale ko kon mu bind kon yëpp day duggaale ci baatu taqsir maanaam ngir na taqsir moom mooy wàññi mooy réduction réduire alléger benn mbir boo xamante ne dafa nekkoon loo xam ne dañ ko waroon a matal loolu kon moom moo tax yooyu yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fii mu ne baabu maa jaa fi taqsir wa wa kam yuqiimu hatta yaqsur moom mooy buntu bu njëkk bi mu ne baabu buntu maa li nga xamante ne jaa dikk na fi taqsir ci wàññi maanaam li nga xamante ne moom mooy kon ay ay ay xadiis wala boog sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yuy leeral ne dañuy wàññi wàññi googu am na wakam ak ana ñaata yu qiimu moom lay taxaw maanaam moom lay nit gi di taxaw xattaa mbéte yàq suram bu ko defee mu daal di wàññi maanaam yàq wala boog yu qiimu moom lay sax maanaam kam ñaata yu qiimu lay sax xattaa bu ko defee yàq suur mu daal di wàññi maanaam xattaa bii du mbéte maanaam du ta du du du du lil gaaya mais xattaa bii li taalil la maanaam day tegte lay naan ngir lan voilà ngir def nangam loolu kon moom mooy yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi wu fii nag imam al-Bukhari daf fay junj benn masala mooy wuute yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci ne maanaam ginnaaw bi maanaam daf fay indi ñaari mbir buntu bi buntu bi maanaam lu njëkk li moom mooy dalil yi wane ne danañ wàññi te wàññi am na loolu mooy benn ñaareel bi def moom mooy ñaatal lañ may nit ki mu man koo wàññi loolu tamit mu nekk beneen mbir boo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim Euh, wuute nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo jàppee ci fukki fan ak juróom maanaam ñoom dañ ne nit ki bu fekkente ne day jul day wàññi maanaam ba bu waree wàññi bu waree tukki fenn ba war faa mën a sax fukki fan ak juróom bu boobaa daf <coughs> fay <coughs> ndax li nga xam ne moom lañu ñu war a xam moom mooy ne xadiis dafa am Euh, maanaam dañoo am bu globalement mën na koo tënk ci wàll yi wax ci wàllu temps bi nga xamante ne moom la euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxoon Makka maanaam hadith bi nga xam ne mooy bu Seydina Anas bi radiyallahu ta'ala bi nekk ci kutubu sitta moom dafa ni fukki fan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxoon loolu dinañ ñëw lu tax maanaam euh, beneen hadith mooy hadith Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dana ko tudd léegi ci kanam. moom dina wax ne fukki fan ak juróom-ñeent la mu am beneen xadis boo xamante ne bu imam Abu Dawud la solo bu sayyidina Abdullah ibn Abbas te càllale gi càllale gu wér la mu wax ne fukki fan ak juróom-ñaar la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxoon ca Makka mu am tamit beneen xadis boo xamante ne imam Abu Dawud imam An-Nasa'i ñoom ak imam Ibn Maaja solo nañ ko mu xamante ne euh, dafa wax ne euh, fukki fan ak juróom euh, moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxoon ca Makka foofu ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma tamit kon solo na ko mu am tamit hadith sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu boo xam te ne imam Abu Dawud solo na ko bu wax fukki fan ak juróom-ñett maanaam yooyu daañ ci ñëw léegi insha allahu taala ci nan lañ leen di boolewee maanaam ngir ne yi nga xamante ne moom mooy hadithu euh, sayyidina Abdullah ibn euh, Abbas yi ak yooyu mais yi nga xam ne dañuy wax ay fukki fan ak juróom Euh, juróom juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñaar ak fukki fan ak juróom-ñeent yooyu day wax ci fatxu Makka mm-hmm. amma yi nga xamante ne moom mooy wax yi nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon Makka ci juuru hajjatu wadaa boobu moom mooy wax fukki fan yi ngir ne ñeenteelu fan bi ci la Yonent bi dem te fukkeelu fan beeg ñeent ci la Yonent bi dellu sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon ñu daal di xam ne fukki fan la defoon Makka ci aj gi mu des nag li nga xamante ne moom mooy bii nga xamante ne xajjatul maanaam maanaam fukki fan bi wax fukki fan ak juróom-ñaar moom dafa compter rek jours yi nga xam ne moom la fa def amaa yi nga xamante ne ñoo ne fukki fan ak juróom-ñeent moom mooy dafa compter jour bi mu dugg ak jour bi mu maanaam bu boobaa mu nekk fukki fan juróom-ñeent bi nga xamante ne moom mooy fukki fan ak juróom-ñett moom dafa compter waale bis yi nga xamante ne moom la dugg waaye compter wul bis bi mu génn <coughs> fuqaha hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wàññi waale ci maanaam dañoo jàpp ne fukki fan ak juróom mooy li gën a maanaam bokk na ci li gën a te riwaayo boobu wuuteeg li imam an-Nawawi wax rahmatullah alayhim ci maanaam ne imam an-Nawawi dafa ne fukki fan ak juróom moom moom wérul waaye ah, ndax càll la yu waaye am na ci sunan imam an-Nasa'i rahimahullahu taala yoo xam te am na ci e, càllale gu wér wallahu alam amma nag li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu kon xanafiyey rahmatullah dañoo jàpp ne fukki fan ak juróom la ba pare dañ ko nattee ci jigéen ji nga xamante ne dafa laab ci mbërëg maanaam dañoo jàpp ne jigéen ji nga xamante ne jamono ji nga xamante ne mooy li gën aqallu tuhri maanaam li gën a néew ci bu laabee maanaam mooy fukk ak juróomi fan la kon loolu li muy tekki moom mooy nit ki te bu boobaa Euh, euh, maanaam mën nañ koo may <coughs> lu tollu loolu mu sax mu sax ko fenn bu boobaa dañ naan ba tey tukki na ndax dañu il faut ñu xam tamit beneen mbir maanaam te foofu dañ ko waroon a dugal ci mbambastal bi moom mooy ne ñetti cas de figure ñoo am ci nit ñi ki nga xamante ne moom mooy al musaafir mooy ciy tukki ñaareel ki ci def moom mooy al muqiim ak ki nga xamante ne moom la lahu mul muqiim Mm-hmm. maanaam am al musaafir mooy kiy tukki mm-hmm. ñaareel bi mooy al muqim mooy ki sax ci dëkk bi ñetteel bi mooy al maal mooy mooy allazi lahu hukmul muqim maanaam mooy ki nga xamante ne moom dafa am àttee sax ci dëkk bi maanaam bu fekkente ne dafa tukki mi at dafa am àttee ku ci dëkk bi mm-hmm. masala boobu nag li tax mu am solo moom mooy ne tey su fekkoonte ne dañ naan tukki boo tukkee garaawul bu boobaa nit ki maanaam il faut que ñu xam maanaam fan la war a yem parce que cosaan bi mooy lan mooy ne nit ki daa war a di matal ay julleem azima la loolu beneen mbir bi nga xam ne tamit boroom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah te ñu waroon ko indi tamit ci mbëmbëstal gi moom mooy ne ndax ruxsa la wala wala azima la maanaam mooy lan mooy ndax euh, wàññi gi ñuy wàññi julli gi dañ koo woyofal moo tax ñu ko war koo wàññi wala boog dañ cee dogu ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha hanafi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne dañ cee dogu mm-hmm. amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maanaam jumhur mm-hmm. muy maliki ak shafi ak hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne lu ñu woyofal kese la mm-hmm. te bu boobaa mooy ne dañ koo woyofal nit ki mën na bañ a def maanaam te du ko wàññi dara waaye nag ñi nga xamante ne ñooy hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne dañ cee dogu maanaam kon ci gàttal daal ñoom dañoo natt loolu jàpp ne kon fukki fan ak juróom képp koo xamante ne dangay ngay dem fenn nga yéene ne da nga fa sax lu gën a néew fukki fan wala lu gën a tu lu loo xam ne ëpp ëppul fukki fan ak juróom bu boobaa mën ngaa no mën nga faa toog ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy kon fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom ak shafi'i ñoom ñoo nuroo maanaam ñoom li ñu wax moom mooy nit ki daf fay def ñeenti fan maanaam euh, ñeenti fan wur ko ëppal ngir yeneen bi sallallahu alayhi li mu waxoon muhajiruna yi ne du dagan ci yéen ngeen sax ci Makka lu ëpp ñetti fan maanaam kon bu boobaa ñeenti fan yooyu maanaam moom mooy li ëpp liñ mën a taxaw maanam booba dañ ciy génne waxtu dugg bi <coughs> bis bi nga dugg ak bis bi nga génn waaye fuqaha u Maliki rahmatullah dañ cee yokk beneen mbir moom mooy tamit mu bañ ëpp ñaar fukki julli maanaam euh, ñeenti maanaam kon mooy la moom mooy bu fekkente ne nit ki dafa def ñett ñeenti fan yoo xamante ne bis bi muy dugg maanaam tey masalan Euh, bis bi muy dugg ak bis bi muy génn kenn boolewu ko ci loolu xam nañ ko mais su fekkente ne masalan dafay ñëw ci suba gi day teel a ñëw ci suba gi bis boobu maanaam fajar gi xar mu dugg si muy benn waaye mu bàyyi ba gee ci juróomeelu juróom benneelu fan ba maanaam wala boog juróomeelu fan ba bu boobaa dañuy gis ne du mën a ne parce que lu tax parce que ñaar ëpp na ñaar fukki julli loolu mais nag loolu boroom xam-xam Maliki yëpp ànduñu ci li ci ëpp maam ñoom dañ cee wuute ndax dañuy def noonu wala boog benn bu ci nekk ci ñoom ñaar baax na maanaam ñoom it dañ cee wuute seen biir amma ñi nga xam ne ñaag ñoom ñooy fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom ñett yi rek lañ jàpp maanaam mooy warte ëpp ñetti fan amma amma fuqaha Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne ñeenti fan la maanaam maanaam ngir ne dañ ciy génne waala maanaam ñeenteelu fan bi dañ ko ciy génne waala maanaam warte ëpp ñeenti fan ñoom dañ cee boole waale maanaam maanaam dañ ni maanaam warta ëpp ñeenti fan la ñu wax maanaam moom mooy mën naa mat ñeenti fan contrairement ak ñi nga xamante ne dañ ni warta ñeenti fan maanaam buñ ci génnee waxtu bis bi ñuy dugg ak bis bi ñuy génn maanaam tey nit ki bu fekkente ne dafa ñëw dimanche mu dugg ci ci dëkk bi ñu ne waaw dimanche ngi ni ñu ne lundi euh, kon la fi def ak mardi ak mercredi jeudi bu jotee te génnul war daa waroon a mataw loolu mooy benn waaw comme Shafi'i eh. sauf que ñoom da ne mal malgré ànd ak loolu yëpp maanaam daf dafa am ci fuqaha Maliki rahmatullah ñu ki yokk beneen sart ci biir loolu mooy ne mal ànd ak loolu yëpp il faut que tamit nombre julli yi baña a mat vingt parce que cinq prières nga am par jour donc mënoo def par exemple cinq quatre fois cinq vingt parce que bu boobaa day daal di mat ñeenti fan dootul nekkati ñetti fan kese maanaam tey par exemple ku ñëw fajaru altini lundi kon mu war a commencer mardi maanaam tisbaar takkusaan timis gée mu ñeent euh, mu daal di ga <coughs> yeneen fukki fan yeneen fukki euh, ak juróom muy dix-neuf maanaam moom bu fekkente ne matal vingtième rakka bi vingtième julli bi <coughs> c'est-à-dire fajaru gacategu il faut que mu dem su ko su ko ëppalee rek dootul baaxat maanaam mënta toogaat ba ba ba par exemple tisbaaru beneen fajar beneen bis bi comprendre nga mm. voilà loolu mooy seen différence ñoom ak Shafi'i maanaam voilà kon loolu moom mooy différence beneen bi ci def nag moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy bi Hanabila euh, mais nag il faut que ñoom dañ il faut que ñaar yëpp àndandoo noonu maanaam bu fekkee ne ëpp na ñeenti fan te matul vingt mais maanaam ëpp na ñetti fan yooyu te matul te ëppul maanaam bu dee mat na vingt julli te te ëppul maanaam te te te te matul ñeenti fan mais ëpp na vingt julli tamit baaxul maanaam ñiy wax loolu ci Maliki tam noonu lañ koy waxe voilà maanaam bu boobaa nit ki par exemple bu dugg see comme cas de figure bi ñu gis noonu euh, nga xamante ne mën naa bañ a ñeenti fan maanaam mën naa bañ mat vingt julli mm. te mat ñeenti fan mm. voilà waaw non non non jigéen ñi bokkul maanaam loolu bokku ci maanaam julli bi ci jëmmi boppam la ñu bàyyi xel waxtu wi maanaam temps bi quoi temps bi la ñu bàyyi xel voilà voilà non non non et l'un et dañ koy boole am na ñu ne soit l'un soit l'autre moo tax ñoom seen biir Maliki rahmatullah dañ cee wuute ay wuute yu bëri amaan na li ci gën a wér ci ci mazhab bi mooy loolu mooy ne daal ñetti fan la duñ konte dugg bi duñ compter génn bi loolu te loolu mooy mazhabu Shafi'i tamit rahmatullah alayhim amma Hanabila rahmatullah ñoom dañ cee boole ñeenteelu fan bi maanaam ñoom maanaam ñeenteelu fan bi dañ ko cee boole comme alors que ñee boole wuñ ci ñeenteelu fan bi lu gën a tuuti ñetti fan euh, maanaam li muy teg lu gën a lu gën a maanaam lu gën a bari ñetti fan li muy teg moom mooy ñeenti fan dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la borom xam wuutee foofu rahmatullahi alayhi mu ne bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana ma a Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la Abu Salama al-Basri ta'ala mu ne qaala haddathana Abu Awaana ma Waddah ibn Abdullah yashkuri mu ne an Aasim te moom mooy Abu Abdurrahman al-Basri al-Qadi rahimahullah ta Tamim mooy Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwal ah, ah, wa Husayn ah, te moom mooy Abul Hudayl Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami di waa Kufa moom rahimahullahu ta'ala maam ko ñu gis ñooñu waa Kufa lañu an Ikrima mooy mawla Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mooy al-Qurashi al-Hashimi an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne aqaama sax na an nabi yenente bi ashara <coughs> fukki fan ak juróom-ñeent yoo xam te ne yaqsuru day wàññi maanaam <coughs> kon bi bu defee <coughs> hajjatul wadaa maanaam li nga xam ne moom moo mat a bàyyi xel fii moom mooy ne fukki fan ak mooy ne borom xam-xam yi rahmatullah daf ci am ñu ci ne fukki fan ak juróom-ñeent la am ñu jàpp ne fukki fan ak juróom-ñaar la maanaam masala bi lu ëpp ñaar lu jege fanweer maanaam ñaar fukk ak jëm kaw ci ay wax ñoo ci am maanaam ñaar fukk ak juróom-ñett maanaam loo xam te ci ay wax la ñoo ci am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci wuute gi ñu wuute ci masala bi maanaam mooy ñaata temps la ñuy may am na ñu jàpp ne ay weer la sax am ñu jàpp ne sax maanaam amul limite comme ku mel ne ak imam Ibn Taymiyya ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko topp ak ñeneen ñoo xamante ne ñenn ci salaf yi tamit noonu lañ ko jàppee am ñu mel na ñu gis ne Seydina Abu Bakr euh, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala masalan tukki na ci Sina Sinaay mooy moo Sinaay tur Siniin foofu def na fa juróom benn weer yoo xam ne da doon wàññi maanaam ainsi de suite maanaam kon borom xam-xam yi dañoo wuute ci ana ñaata temps lañ fay def maanaam fii tamit bokk na ci mooy fukki fan ak juróom-ñeent yi. comme li sayyidna Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yaqsuru muy wàññi maanaam moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu indi xadis yi di euh, leeral li nga xamante ne moom moo ci aju nii léegi lii nga xamante ne moom lay leeral fii nii xadis sayyidna Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala mooy bi mu amee fathu Makka waaye loolu li nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam borom mazahib yi ñoom niñ ciy tontu moom mooy dañuy wax ne loolu moom mooy tukki ki nga xamante ne xamul maanaam xamul ñaata temps la fay def hmm. comme tey par exemple su fekkoon te ne man dama ne damay jóg fii damay dem Marseille wala Paris wala yu mel noonu mais ma ne dafa am lu ma ku may xaar koo xamante ne moom moo ma war a jël si mais mën na ñëw tey mën na ñëw suba mën na ñëw ginnaaw suba ainsi de xaw ma kañ la ma di ko xaar bu boobaa mën naa wàññi samay julli ba keroog muy yegsi ndax xaw ma ñaata temps laa fay def maanaam bu muy bu ma xamee temps bi ma fay def rek damay daal di wàññi samay julli loolu moom mooy tontu yi ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa leeral ne maanaam tukki. Euh, maanaam mënta maanaam bi parce que mënta wax weesu ñetti fan lu tax parce que dafa ne muhaajiruuna yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ñoo ñoo dellu ci Madina ñoo nekkoon Madina ñi gàddaaya Makka dem Madina comme dafay xaraam ci moom ñu mën a dax sax ci dëkk bi kon yor attey ku fa dañ dafay xaraam ci ñoom loolu moom moo tax ñoom ñu daal di euh, mu daal di leen di wax ne mën ngeen a toog Makka waaye bu leen fi weesu ñetti fan maanaam te loolu dalil bu dëgër buy wane ne kon ñetti fan yooyu moom mooy yi nga xamante ne nit ki bu fa weesoo bu ko weesoo day daal di yor atte yi ki nga xamante ne lan dafa sax ci dëkk bi maanaam mooy day or am mu muqim loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo gën a dëgëral masala masab boobu wallahu a'lam <coughs> li nga xamante ne euh, ñett trois salasata ayyam dégg nga Euh, moo mu ne moo tax mu ne kon ñun suñu tug mu ne mu ne kon nag lool moom moo tax maanaam da ngay gis kon yooyu yëpp day dëgëral lan moo tax euh, ñoom maanaam euh, muy toog fan yooyu yëpp di wàññi ngir ne xamul woon kañ lay jóge màkk kañ la aajo bi muy li muy lijjanti màkk kañ lay faju loolu moom moo tax mu mu mu mu diggante boobu yëpp te wàññiwul te loolu tamit maanaam mëneef ko yabale ci fukki fan ak juróom-ñaar a fukki fan ak juróom-ñett wala fukki fan ak juróom-ñeent mëneef ko ci loolu lu tax. wala fukki fan juróom yi lu tax parce que suñ ko yamalee ci loolu maanaam problème day am masalan tey Tabuk ba mu fay dem day gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf doon wàññi lu tax parce que dafa nekkoon di tukki te xamut Tabuk parce que mu musutoon dem Tabuk mm-hmm. maanaam da doon dem di dox di dem di dox di dem di dox di dem maanaam loolu tamit sinon yeneen yi nga xamante ne moom mooy lii wane ni euh, dafa am euh, dëgg-dëgg fu mu war a yem ak ci lu lu mu war a aju moom mooy ne tey bu loolu loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na dem ci euh, doon na génn di dem Badar génn na dem na Uhud génn na dem na ainsi de suite yooyu yëpp te wàññi wutoon parce que distance bi tamit tollu toon fi nga xam ne foofu la war a toll te distance bi wax nañ la ko léegi maanaam moom mooy kon euh, ci buñ ko natt ci kilomètres yi mooy 77 euh, virgule 2485 maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne voilà donc virgule 24 25 vingt cinq donc à peu près disons quatre-vingts kilomètres entre soixante-quinze et quatre-vingts kilomètres maanaam kon loolu <coughs> mooy li nga xamante ne mooy lu gën a néew li lu tax <coughs> ci lan la lañ ko natte mooy euh, ci masirata yawmin wa layla maanaam tukki euh, bis ak guddeem loolu euh, maanaam guddi ak bëccëgam ci dox goo xam ne day yemamaay mais ci gëléem ba ci wala ci mbaam fas nga xam ne day gaaw lool wala ci mbaam wala boog nit noonu déedéet maanaam ci gëléem bu ñu yan ay lu ñu lu comme ni ñuy tukkee maanaam yu mel noonu ci lañ koy natte maanaam kon moom mu def bës ak guddeem wala boog bës bu digg doomu ñaari yoon wala boog guddi gu digg doomu ñaari yoon te loolu noonu soo ko nattee loolu la ba pare ci voilà ci pleine bu bu may maanaam loo xamante ne du du du du lool wala mu wàcc lool maanaam yooyu yëpp maanaam bu boobaa ñu natt ko ci eh, waxtu woowu am na yeneen masala yoo xamante ne dana ci aju insha allahu taala danañu ko gis buñ ca yegsee mu ne kon fa nax nu ñun ñun nag isa safarna buñ tukkee ti saata ashara fukki fan ak juróom ñeent xasaar naa ñu wàññi maanaam kon day gis ne mazhab sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mooy loolu maanaam moom mooy fukki fan ak juróom ñeent mu ne wa in zidna waaye bu ñu yokkee lool nag at mam naa dañuy matal maanaam nga gis ne kon loolu moom moo nekkoon madhabam maanaam lu tax parce que daf koo nekk rek ci lim gis yeneen bi def ko sallallahu alayhi wa sallam waaye moo ñeneen ñi liñ tontoo ci jëf jooju mooy ci madhab boobu mooy dañ ne maanaam loolu mooy ne dafa tombe kon yeneen bi sallallahu bu fa defoo bu fa waroon a def weer rek noonu lay def bu boobaa maanaam su cest mbir mi dafa tombe rek mu def fu fukki fan ak juróom-ñeent yooyu wallahu a'lam ah, xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro 4298 ak 4299 imam at-Tirmidhi dina ko xadis numéro 549 bokk na ci xadis yi Seydina eh, eh, ah, eh, imam Ibn Maaja dina ko xadis numéro 1075 ak imam Ahmad dina ko xadis bokk kon ci xadis yi nga xamante ne imam al-Bukhari daf ko wéetoo wala imam Muslim wa ashaabu kutubu sitta ko ci indi al-Bukhari imam at-Tirmidhi ak Maaja amma imam Muslim imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i ko rahimallahu mune qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abu Ma'mar te moom mooy Abdullah ibn Amr ibn Abil Hajjaaj al-Minqari al-Basri rahimahullahu ta'aala mune qaala haddathanaa Abdul Waaris te moom mooy Abu Ubayda Abdul Waaris ibn Sa'iid at-Tamiimi moom al-Abbari rahimahullahu ta'aala di waa Basra tamit rahimahullahu ta'aala mune qaala haddathanaa Yahya ibn Abi Ishaq te moom Yahya ibn Abi Ishaq as-Sabi'i al-Hadrami hmm, rahimahullahu ta'ala an-Nahwi Abu Ishaq an-Nahwi rahimahullahu ta'ala bokk as-Sabi'i an-Nahwi hmm, al-Hadrami rahimahullahu ta'ala génn àdduna 136e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne qaala sami'tu dégg naa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu muy ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lañu gis ne waa Basra ñoo solo suñu hadith bi an yaqulu mu ne xaraj naa génn nañ ma an nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi dal madinati jóge ci madina ila makka jëm ca makka fa kaana muy nekk yu salli di julli rak'atayni rak'atayni ñaari rakka ñaari rakka kon lii dañ ci xamee ne ci yoonu tukki bi tamit dañ ci wàññi maanaam beneen bi ci des moom mooy ne yéene maanaam lii beneen ñu indi charte bi muy charte bi yéene faww daf mënta ñàkk ci julli ci wàññi julli maanaam moom mooy lan moom mooy na nit ki mënta nekk di kàbbar ne damay julli daal di commencer ne damay wàññi maanaam mënta kàbbar di bëgg a julli ñeenti rakka tisbaar daal di kàbbar ba pare daal ne mais man comme damaa tukki xaaral ma wàññi loolu du ko man maanaam faww daf ko war a yéene laataa muy mu koy def bu dee fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ñoom yéene bi nga yéene jamono ji ngay tukki wala boog julli bu njëkk gi rakka bu njëkk maanaam julli bi ngay njëkk julli boo tukkee loolu doy na ci yéene maanaam ci ne da wàññi julli ji maanaam loolu ñammaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom maanaam Shafi'i loolu dina doy waaye bëgg nañ amma Hanabila rahmatullah day nekk condition maanaam saa yi ngay war di yéene maanaam yi ngay war di julli ngi yéene waala julli ji euh, ne dama war a wàññi amma ñi nga xamante ne kon euh, ñoom kon loolu moom mooy mazahib yi maanaam beneen bi ci moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy yéene boobu dañ ciy sartal nekk ne ne kër yi bu dee xanafi yi rahmatullahi alayhim tamit ñoom comme Maliki yi lañ mel rahmatullahi mais maanaam dañuy sàkkal tamit ci yéene bi nga nga nga nga nga euh, euh, maanaam tukki bi tukki yow maanaam nga am yéene bu indépendant ba mu def su fekkente ne ku ñu topp ku kuy al toppe nga masalan te te ki ngay topp mbir mi ci ci loxoom la ne mooy masalan tey góor goo xamante ne dafay yor soxnaam ne ko nañ dem tukki moom xamul fu mu jëm day doyloo ci yéene jëkkër ji bu boobaa moom mën naa wàññi ci yéene jëkkër ji kese maanaam naka noonu tamit ki nga xamante ne maanaam dañ koy armé la maanaam waa ji dafa yor armé bi bu boobaa foofu borom koo xam ne rahmatullah mu wuti nañ ndax maanaam yéene yi kii gide armé bi rek doy na wala déet waaye mbooloo ci ñoom rahmatullah dañ ne déedéet loolu wóorul li gën moom mooy ne kii ki kenn ku ci nekk na nga yéene maanaam parce que kii ko am ki nga xamante ne moom dañ koo moom maanaam bu boobaa ci yéene wala boog dañ koo forcer di ko yóbbaale boobaa yéene yi kii di ki ko yóbbaale rek dañ ci daal di day xale tamit noonu la maanaam xale bi il faut moom moom comme yéene mënta yéene loolu moom moo tax masalan tey su fekkente ne xale bi dafa yéene tukki mais mais xale la mu dem ba ci jamonoy tukki bi ba ci biir tukki bi moom euh, euh, ci waxtu julli jot bi waxtu julli bi jotee rek mu daal di majeur maanaam ci ci ci xanafi yi rahmatullah alayhi bu boobaa moom du mën a julli ci xanafi yi parce que lu tax parce que moom dafa jàpp ni yéene bi fokk nga déparé ko du mën a wàññi laa bëgg wax du mën a wàññi parce que pour moom fokk nga déparé yéene bi beneen bi ci des tamit moom mooy ne kii kii lay jiite fokk maanaam yow munoo di wàññi ba pare ki lay jiite di matal voilà fokk nga mën a ba mu def su fekkente ne masalan dafa euh, dafa da nga koo fekk ci rakka bu mujj bi fekk yëkkati ko ci rukkoo bi ba pare bu boobaa lu tax parce que day fekk ne moom amul attey ima voilà maanaam attewu kii nga xam ne moom mooy ki jiite dégg nga mu ne kon nag euh, moo ñoom ñii comme ñoom ñii dañoo àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom ñu dem Madina mu wàññi ñu wàññi ñoom ñu daal di julli rakkaatay rakkaatay mu ne xattaa mbéte raja anaa ñu dellu si ilal Madina jëm ci Madina qultu ma ne ma ne ko axamtum ndax da ngeen a sax bi maanaam da ngeen a taxaw da sax bi màkkate ci màkkat shay an dara ndax da ngeen faa sax benn jamono qaala mu ne a aqam na taxaw nañ sax nañ bi haa foofa ca màkka asran fukki fan maanaam euh, kon euh, bii tamit da ngay gis ne euh, fukki fan yi tegtalewul ne maanaam loolu moo tax mooy li ñu naan xadaa laa aayaani laa taslaha dalilan lil umum maanaam xadaaya bi mooy atte li qadiyatu ayna la mooy ne xew-xew bi moo xew hmm. maanaam mu mënuñu koo jëfandikoo ngir mu mën a teg dalil ñu mën ko utiliser comme dalil pour loo xam ne généralité la loolu moom moo tax fukki fan yii rek tegtalewul ne kon foog nga def fa fukki fan ainsi de te lii nag bu boobaa tontu bi nga xamante ne mu laaj bi moom mooy waaw kon lan moom mu war a tax mu mën faa toog bu maanaam di wàññi rek di wàññi di wàññi loolu li tax mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa dugg parce que li ñu beneen masala bu ñu waroon a gis tamit ci mbambastal te te danañ ko gis fii mooy ne euh, ñi ngi yoonal wàññi julli ña ngi ko yoona yoonale ñi ngi ko yoonalee ci ñeenteelu at bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, comme ni ko al-imam Ibn al-Asir waxe rahimahullah sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nee na ci ghazwatu bi Anmar la maanaam mooy ñeenteelu at bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi foofu la ñu yoonalee wàññi julli gi Euh, comme ni ñu ko gisi woon hadith sayyidina Ali bi radiyallahu ta'ala anhu ca mbambastal ga bi nga xamante ne nag fii li ñuy tontoo nag moom mooy waaw fukki fan yi kon lu tax kon lan moo tax ngeen di wax ñetti fan ñetti fan ne maanaam dañu gis ne parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu li ñu koy tontoo mooy toogul bi mu nekkee Makka mu nekkee Makka dafa ñëw ñeenteelu fan bi la def la fa ne la dugg ci ba juróom ñetteelu fan bi mu génn dem Mina donc bi mu fa demee euh, après ayaamu tashriqi maanaam maanaam après bi mu dellu dafa dellu si waat Makka def euh, maanaam euh, man bi nga mi naan ñu ren di dem mu ñëw def tawaafu boobu noonu ah dellu si waat mi naan daa fay toog adoy yaamu tasbiix doog a ñibbi maanaam kon yooyu yëpp da ngay gis ne ñibbi ci fukkeelu ginnaaw gi bi mu dellu si waatee toogu fa lu mat ñett ñetti fan maanaam toogaatu fa lu mat ñetti fan loolu day tegte la ne lu maanaam lu ëpp ñetti fan plutôt maanaam ni fukkeelu fan bi ak ñeent ci la dellu ndax ñeenteelu fan bi la ñëw fukkeelu fan ak ñeent ci la dellu muy fukki fan yooyu ci diggante bi nag daf cee tukki parce que eh, nañ xool juróomeelu fan bi la fa toog mm-hmm. juróom benn juróom juróomi fan juróom benn juróom ñaareel ci juróom ñetteel bi la dem mi naan mm-hmm. kon maanaam def fa lu ëpp ñetti fan mm-hmm. bi ñu demee ayaamu tashriq yi bi muy dellu si ah, ah ñetti fan la fa def comme ñetti fan yi mu wax ni waroo leen ko weesu mu daal di delluwaat kon dañuy gis ne day day respecté ba tey ñetti fan yi fukki fan yi kon lañ doon wàññi loolu tamit daf ñuy yóbbu ci beneen masala moom mooy tey kii di tukki masala ma ne man danaa dem lion damay dem damay jóge lion ma ne damay dem Marseille su ma jógee Marseille jaare fa dem Toulouse su ma jógee Toulouse jaare fa euh, dem Paris doog a dellu waat lion te yooyu yëpp mu nekk tukki bu boobaa dinaa mën di wàññi benn bu ci yooyu yëpp maanaam étape yooyu yëpp dama ci mën a wàññi maanaam par ñetti fan ñetti fan ñetti fan voilà dañuy reprendre à zéro comme fii rek li tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fukki fan voilà mooy daal reprendre à zéro dégg <coughs> te loolu moo tax mu ne waa Makka matal leen parce que ñun ay nit la ñu tukki dégg nga xadis <coughs> <coughs> bi Imam Al-Bukhârî dina ko indi xadis numéro quatre mille deux cent quatre vingt imam Muslim na ko da xadis na ko xadis numéro 692 imam Abu Dawud xadis numéro 1233 imam At-Tirmidhi xadis numéro 540 imam An-Nasa'i na xadis numéro 1433 1452 imam Ibn Majah na ko xadis numéro 1077 imam Ahmad na ko xadis numéro 12945 2975 ñu ngi dawa sahabu kutubu sitta ñoom ñépp indi nañ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu salaat bi Minan buntu bii day wax ci julli bi maanaam kon nit ki bu maanaam ñoom bu ñu demee mi naan julli googu ñu fay julli yi ñu fay julli maanaam ndax dañ koy wàññi waaw wala déet loolu tamit loolu moom la nekk di wax nii di leeral maanaam muy leeral ne dañ koy wàññi waaye foofu Maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne wàññi googu euh, googu ñu koy wàññi foofu maanaam ak Arafat waa Makka dañuy wàññi waaye waa Minan ñoom duñu wàññi ngir lan ñoom dañoo jàpp ne tukki gi moo tax kon waa euh, euh, maanaam maanaam kii bi nusuk bi moo tax maanaam moom mooy lan. moom mooy ne le fait mu bokk ci aj gi jaamu yàlla googu loolu moom moo tax waaye li nga xamante ne moom la yeneen borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhi mooy ne déedéet mbir mi demewut noonu ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy waa Makka euh, ñoom maanaam ñoom ñi ñëpp kenn du wàññi lu tax parce que niveau bi maanaam euh, ñooñu tolloowuñu tolloowuñu maanaam ku dëkk Makka du wàññi distance yi moom moo tax parce distance bi rëyut ba war a tax Euh, ci distance yi am na lu ñu ci war a leeral mooy ne Hanafi rahmatullah alayhim ñoom salaasata ayyaam lañ ko jàppe walay la ndax ñoom dañoo xat sukkandikoo ci xadiis bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne laa yal daan daan ne laa yaxallu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusaafira masira salaasata ayyaamin wa laylatin bi duuni di mahram ñeneen ñi ci def mooy jumhur sukkandikoo ci bimu naan bi eh, daan yawmin wa layla bi duuni di mahram ci riwaaya boobu te boobu mooy bi gën a dëgër parce que riwaaya bi wax salaasata yawmin wala ay wala la wérut kon loolu moom moo tax maanaam ñoom dañ ne yeneen bi saa bi bi mu naan du dagan jigéen du gëm yàlla ak bis bu mujj bi mu tukki tukki goo xamante ne dafa am fukk dafay dafay dafay mat ñetti fan ak ñetti maanaam distance bi ñetti fan ak ñett ñetti bés ak ñetti guddi te ànd teg koo xam te ne maxaramam la am ci beneen riwaaya boo xamante ne dafa ni bis ak guddi te àndut ak maxaramam moo tax kon ñoom dañ koy nattee ci distance yu ñett yooyu noonu mooy deux cent trent quatre wala à wa waa waaw deux cent trente quatre trente et trente et un waaw deux cent trente et un virgule quarante et quelques kilomètres voilà kon ñoom foofu lañu ñu wuutee euh, loolu moom mooy benn mooy kon ñoom ak jumhur wuute nañ ci distance bi d'abord euh, mais nag am na loo xam ne dëppoo nañ ci daanaka xaw nañ ci dëppoo moom mooy ne distance bi maanaam euh, moom lañuy bàyyi xel su wàññeekoo garawut maanaam su distance bi maanaam tey par exemple su fekkente ne temps bi nga koy def mooy ne dama dama jóge fii euh, loo xamante ne bis laa ko daan def ngir mën faa yegg ma am par exemple lu gaaw lu ma mën a yóbbu wala boog euh, jinne fop la yóbbu la fa wala yu mel noonu nga yéene ànd ak moom wala boog nga am tayyu wala yu mel noonu bu boobaa grawul maanaam mën ngaa da ngay wàññi ba tey da ngay wàññi ba tey ñi nga xamante ne nag moom mooy fi nga xamante ne tey bu fekkente ne nag léegi mu def beneen masala mooy su dee yoon bi dafa am yoon bi nga xamante ne yoonu géej la am yoonu jiiri bu dee Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañu buñ jàppee jiiri mooy continent bi mooy fudul fudul géej yoonu voilà mooy la terre ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne yoon bi dafa am yoonu géej am yoonu jéeri yoonu géej gi euh, gën a gàtt masalan yoonu jéeri ji yow nga jaar ci yoonu bu boobaa ñoom dañ ne boo waree jaar ci yoonu géej gi te moo gën a gàtt maanaam moo boobu la ñu bàyyi xel ñoom xanaa fiyee dañoo jàpp ne boobu rek la ñu bàyyi xel yoonu géej gi wala yoonu jéeri te sax daal la ñu di def dëppoo nañ ci ñoom waaye fi ñu dëppoowul moom mooy yoon bi am yoon bu gudd ak yoon bu gàtt te ñuy jaar ci géej gi wala ci jéeri ji maanaam mooy tey par exemple mu am yoon bu gàtt boo xam te ne ci jéeri ji la nekk mu am beneen yoon bu gën bu gudd bu nekk ci ji ci jéeri ji ba tey léegi nag nga daal di yow préférer jël yoon maanaam yoon bi gën a gàtt matul li fi ñu war a wàññee waaye yoon bi gën a gudd nag mat na ko bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom dañ ne non bu boobaa ne googu nga ci yéene wàññi day tax ba affaire bi du baax ñoo Hanafi yi alors que Maliki rahmatullah mu ñoom dañ ñoo Hanabila rahmatullah gisuñu ci problème maanaam grawul mën nga fa jaar saa yu la neexee sauf que bu dee Hanafi yi la rahmatullah sa julli gi da dul baax maanaam wàññi gi du baax faw wàññi gi li koy war a justifier mooy mu mat mm-hmm. Shafi'i rahmatullah ñoom jàpp nañ ne garaawul ga kii na dagan na mais ànd ak dañ koo sit mais Maliki ak Hanabila rahmatullah am siguñ ci dara dégg nga kon loolu tamit euh, beneen euh, masala la boo xamante ne dafa aju ci euh, buntu boobu wallahu a'lam mu ne qaala bi isnaadil muttasil fi awwal kitaab la haddathana Musaddad moom mooy Musarhad Abu Hasan al mu ne qaala haddathana Yahya moom mooy al-imaam Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala moom itam muy waa Basra mu ne an Ubaydullah mooy ibn Abdullah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari mu ne qaala akhbarani Naafi' mooy mawla ibn Umar an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala sallaytu julli naa ma an-nabiy ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi Minan ca Minan rak'atayn ñaari rak'a wa Abi Bakr maanaam mooy julli naa ak Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu tamit ñaari rak'a ca Minan mooy bi ñuy aj wa Omar Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu tamit julli ak moom ñaar rakka wa ma Usman ak Seydina Usman radiyallahu anhu sadran ci li tàmbali min imaratihi ci maanaam mooy bi muy jiite jullit ñi maanaam mooy juróom-ñetti fan yu njëkk yi am wala ci yeneen riwaaya juróom-benn at bokk yu njëkk am ci beneen riwaaya juróom-ñetti at yu njëkk yi ci xilaafam euh, mooy summa topp nag atam maxaamu daal di koy matal maanaam lii bokk na ci tax. masalan xawaari ji ci niñ leen mën a tuddee maanaam nanguwul woon maanaam ñu ñu remettre en cause xilaafa sayyidina Usman radiyallahu anhu maanaam autorité ñu ñu ñu maanaam ñu jàpp ne daal kii daal dafa bari ay mbir daal yoo xam ne daal doy na waar daal maanaam moom mooy bii bokk lii bokk na ci mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf doon matal daf doon wàññi ñaar rakkal doon julli Seydina Omar radiyallahu anhu doon na wàññi Seydina Abubakar radiyallahu anhu doon na wàññi Seydina Omar noonu radiyallahu Seydina Usmaan ñëw di Makka Maaliki yi nag rahmatullahi alayhim li ñuy firee mbir mi mooy dañ ne dafa am kër Makka waaye loolu du lañ ngir ne Yonent bi am na fa kër maanaam nga xamante ne moom mooy lay wi mooy maanaam parce que dafa am euh, euh, en fait li ñu tuddee watanul asli am watanu sukna ak watanul iqama loolu ab dinañ ci ñëw insha allah taala mais mi nga xamante ne moom mooy cosaan nit ki fi mu dëkk ak lii bi de toute façon mën nañ koo tënk ci ñaari mbir mooy watanu xaraar ak xayru xaraar maanaam bi nga xamante ne day change day soppeeku mooy bërëb bi nga xam ne dañ faa sax ak bërëb bi nga xamante ne dafay soppeeku maanaam fi nga xamante ne moom mooy fi nga sax mooy fi nga xam ne foofu nga dëkk tey par exemple pour ma war a wàññi sama julli il faut que ma départ maanaam il faut que may considérer fi ma dëkk tey il faut que bu ma nee fii laa dëkk Euh, ma ne par exemple Lyon laa dëkk maanaam bu may tukki tukki bu gàtt du ma mën a wàññi samay julli même bu fekkente ne maanaam fekk su maanaam il faut que man sama cosaan fi ma dëkk il faut que bu ma génnee dëkk bi à part de foofu mu mën a compter distance bi léegi su fekkente ne à part de fi ma dëkk munu ma munu ma lool maanaam ay distance yi ndaw laay def loolu du ma ci wàññi julli mukk léegi nag euh, mu am distance bi nga xamante ne. Euh, euh, maanaam tey te loolu li koy natte moom mooy fi nga xamante ne foofu nga nekk sa kër nga dëkk euh, te tey par exemple bu fekkente ne watarul asli boobu leneen da koy sa soppi maanaam tey bu ma demee ba soppi daal ne par exemple léegi Paris laa dëkk maanaam daal di jógee Lyon dem dëkk Paris carrément bu boobaa même bu dee Lyon fii nii laa dëkkoon avant fii laa juddoo sax maanaam bu boobaa su ma fi ñëwee tukki laa def même bu dee fi laa juddoo moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doonte Makka la dëkk ba mu demee dina ba tax fa dëkk fa léegi samp fa kër bi mu dellu see Makka dafa considéré boppam comme ko tukki moo tax mu ne atimu yaa ahla Makka atimu atimu fa inna qawmun safar ñun ay nit ñu tukki leen matal leen yéen waa makk maanaam nga gis ni kon bu fekkente ne da nga dëkkoon fii ba pare nga delluwaat maanaam boobaa foofu da ngaa tukki léegi nag mu def ne maanaam bu fekkente ne nit ki nag dafa am soxla bërëb foo xamante ne dafa samp kër ci anam boo xamante ne maanaam dafay dem di aaye bu boobaa dëkk boobu day daan di nekk watan asli tam ci moom maanaam tey boo boo amee soxna Paris dëkk Lyon mais di dem di aaye ji Paris di dellu ci bu boobaa foofu tamit Paris boo demee doo wàññi boobu asli la ba tey boobu ba tey asli la maanaam il faut que euh, euh, loolu loolu loolu moo tax euh, yooyu yooyu yooyu après man mais yooyu dinañ ci ñëwaat insha allah taala ak teqantal bi ci yeneen i masala maanaam kon Seydina Aboubacar radiyallahu anhu Seydina Ousmane nag li tax kon mu wàññi ñu ne mais parce que dafa dëkkoon mm. mais loolu du du du li tax mu wàññi du loolu tax mu matal déedéet <coughs> li tax mu matal amaan na wallahu mooy ne rek daf fekk ne day wane ne lii du farata ñaar yëpp mën na ne parce que su doon farata te loolu noonu moom bu ko di futoon ñeneen ñi di ñëw ci ginnaawam duñ ko nangoo def te du ñu jàpp ne lii farata la maanaam moom moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mimbaram biñ ko wàcce waat biñ ko biñ maanaam Seydina yenent bi sallallahu alayhi wasallam fi daan taxaw ci kaw mimbar bi Seydina Omar radiyallahu Seydina Abubakar wàcc ci benn mimbar bi Seydina wàcc feneen do kii Seydina Omar wàcc ci bi ci def maanaam te ñetti ñetti kii rek la ñetti ñetti la ñetti escalier la moom bi mu ñëwee daa dellu fa yenent bi noonu yëpp sallallahu taxaw fa parce que daan ni suñ continuer nii waaw dañu mujj di gas ci suuf moom Seydina Usman radiyallahu anhu tamit vision yu mel noonu daf koo amoon ci di leeralal nit ñi tout le temps que mbir mi mën na ne mais nag malheureusement amoon na ci ñoo xamante ne gisuñu woon noonu mbir mi yal nañu yàlla sàmm wallahu alam mu ne xadis bi kon imam ko indi xadis numéro mille six cent cinquante cinq imam Muslim in na ko ñetteel xadis numéro six cent quatre-vingt-quatorze imam an-Nasa'i in na ko xadis numéro mille quatre cent cinquante mille quatre cent cinquante imam ahmad ibn hanbal lu bari la ko indi maam dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta imam bukhari imam muslim imam an-nasa'i ñoom ñoo ko indi amma ñeneen indi wuñ ko rahimallahu al-jami' euh, benn bi moom moo des mu ne qaala bil isnad al-muttasil fi al-kitab li haddathana abul walid te moom mooy hisham ibn abd al-malik al-bahili mooy imam abul walid at-tayalisi mu ne qaala haddathana shu'ba mooy ibn al-hajjaj mu ne qaala anba'ana Abu Ishaq moom mooy as-Sabi'i waa Kuufa bi maanaam ñi ci kaw waa Basra ñu waa Kuufa annahu qaala sami'tu Haarisata ibn Wahb al-Khuzaa'i al-Kuufi radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne salla julli na binaa ci ñun annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amana maanaam Euh, mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mu mu daal di jublu maakaan la xam ne bi mi naan moo nekkoon mi naan maanaam mu kabbar julli ma rakka tey na ñaari rakka maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu ñaari rakka la fa jullee maanaam julliwul euh, ñetti rakka maanaam ñeenti rakka comme ni nga xamante ne noonu la maanaam da doon wàññi nga xadis boobu mille six cent cinquante imam Bukhari euh, dina ko indiwaat xadis numéro deux imam Muslim dina kon 696 ñaareel imam Abu Dawud 1965 imam At-Tirmidhi 882 imam An-Nasa'i 1445 1446 imam Ahmad 18 18727 18731 ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ma waa saabu kutubu sitta ñoom it solo nañ ko ba mu des imam Abu Dawud imam ah, euh, Ibn Majah rahmatullah ala al a mu ne qaala bi isnad muttasil fi wala bu ko defee bu ñu qaala bisnad muttasil fi awal kitaabi ilay xaddasanaa Qutaybata moom mooy ibnu Sa'iid al-Baghlaani mu ne qaala xaddasanaa Abdul Waahid mooy ibnu Ziyaad al-Abdi an al-A'mash Sulaymaan ibnu Mihraan al-Kaahili mu ne qaala xaddasanaa Ibraahiim te moom mooy ibnu Yaziid an-Naxa'i mu qaala sami'tu Abdurrahmaan ibnu Yaziid te moom mooy ibnu Qays an-Naxa'i Abu Bakr Euh, mu ne yaqulu mun a salla julli na bi naa ci ñu Usmaan ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mooy comme hadith bi ma naan ci mi naan maam di leeral arba'a rakaatin ñeenti raka faqila ñu ne ko zalika ñu ne ko la ñu wax li Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala ñu ne li Abdullah ibn Mas'ud di ngir Seydina Usmaan def na noonu radiyallahu ta'ala julli na ñeenti raka fastarja mu daal di daal di def istirja mooy wax la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanaam ne julli na ñeenti raka bu jàpp ne musiba am na maanaam <laughs> lu tax ngir ne yonent bi sallallahu lii la daan def Seydina Abubakar def lii Seydina Seydina Omar def loolu mu def ñeenti rakka julli ñeenti rakka te moom sax ñaar ñaar la doon tàmbalee mu ñëw foofu julli ñeenti rakka mu daal di inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanaam lu tax maanaam ngir ne loolu musiba la te li tax mu nekk musiba lii la wax suma topp xaala mu ne sallaytu julli naa ma rasulullahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bi minan ci minan rak'atayn ñaar rak'a o sallaytu julli naa ma Abu Bakr sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala ànd moom bi minan minan ñaar rak'a wa sallaytu julli naa ma Umar sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala bi minan ci minan rak'atayn ñaar rak'a fa layta aka neexoon xafdi sama cër min arba'i rak'atin ci ñeenti rakkaay nekk rakkaataani ñaari ñaar mutaqabbalataani moo ñu nangu ak neexoon maanaam ne Eh, ñeenti rakkaa yi de li ma ko gënal mooy ñaari rakkaa yooyu nga xam ne moom la yenente bi daan def sallallahu alayhi wasallam ñetti rakkaa maanaam moom la Seydina Abubakar doon def moom la Seydina Umar doon def radiyallahu maanaam moom mooy kon lii mooy li mu tekk mooy ne kon nag ñaari rakkaa yi moom ba ñeenti yi moom bañu ko waaye dafa gis ne yéla moo ko gën te bàyyi li gën rawatina loo xam ne sunna yenente bi la sallallahu alayhi wasallam di dem ci lu nu gën loolu maanaam moom musiba la loolu moom maanaam noonu loo tax mu def mu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaye Euh, Seydina Abu euh, euh, lii Seydina Usman moom xam na ne Seydina Usman radiyallahu anhu ala kulli haal ñoom moo leen gënoon a xam maanaam ngir ne moo maanaam moo leen gënoon a xam daal te gën leen a màgg tamit radiyallahu ta'ala maanaam boo gisee mu doxalee ni mooy da doon leeral ne maanaam ne ñaar yëpp mën naa ne bu ñu teg maanaam loo xamante ne du lu war mm-hmm. maanaam loolu euh, te euh, Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom nag dañuy tontu ci ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu mës ko wàññi bokk na ci li tax ñu yeggale ko ci niveau waajib mooy comme Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam saa yu tukkee yi ñettali yëpp mooy da doon wàññi loolu day tegtale ne te daf koo saxoo donte bu doon bu doon sax sunna mu akkada la dana ko bàyyi benn yoon ñu xam ne sunna muakkada la waaye comme bàyyiwu ko benn yoon nag da ko doon def tout temps loolu day waree ne waajib la ñoom noonu la ñu gisee xadis bi kon xadis bi imam Bukhari na ko xadis numéro 1757 imam Muslim 695 imam Abu Dawud 1960 imam An-Nasa'i 1448 ak 1449 imam